يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام في كتاب آداب الطعام wa fil baabil xaamisi wal mi'a baabu nahyi anil qiraani bayna tamratayni wa naxwihimaa idaa akala jamaa'atan illaa bi izni rufqatihi kon al imaamu al xaafidu rahimahullahu ta'aala eh, muy ñëwaat ci eh, fi ñu yemoon ci ñaareelu téere bi di kitaabu aadaabi ta'aam téere bi nga xamante ne mooy wax ci tegginu ñam ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ te jeexaloon chapitre cent quatre wandi woon fa xadis yoo xam ne jotoon nañ ko gis te bi ñu ci mujj woon gis moo doon xadis sept cent quarante et mu ne woon waan Salamata ibnil Akwa'i radiyallahu anhu anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shimalihi walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko yëgle woon ñu war a gis kon chapitre bi ci tegu muy chapitre cent cinq téeméer ak juróom buntu téeméer ak juróom walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu buntu annahyi tere anil qiraani anil qiraani mooy dajale ñaari ñaar bayna tamratayni ñaari tàndarma wi nahwihima ak lu dul du kese ak lu ak yu mel ni ñoom ida akala ndeem waa ji daa nekk di lekk jamaatan mbooloo illaa lu dul bi idni rufqati lu dul ci ndigalu ñamu bokkal ndab la waaw maa daama moom noonu la tudde bunt bi mooy lekk gi da di lekk en mbooloo yow waroo di lekk loo xamante ne nii daa ëpp ñeneen ñi ci loo xamante ne nii mooy lu ñu mën a wàññi la xam bu ñu ko tegee nit ñi di lekk loolu lu ñu mën a wàññi la nit ñi teg ko yow nit ñi di jël par benn ngay jël par ñaar loolu la yonent bari saa saam tere léegi nag comme que ñaar la wax yow ala baabi awla wa ahra ngay jël ñett kon <laughs> mooy yow boo dee ñaar la tere kon nag yàlla tere nga naan ma man gaay dañuy jël benn may jël ñeent déedéet mbaa ñett lu dul ñoom ñu jox la ci ndigal ne la garaawul man nga koo def waaw loolu kon du tàndarma kese ah lépp loo xam ne lekk la boo xam ne guñ mën a wàññi la waaw dañ leen a tegal plateau boo xamante nii eh, loolu ay doomu gerte mën na cee dugg yow gars yi di jël par ndànk yow nga tibb sa loxo ba mu fees tel waaw yónni loolu ci sa gémmiñ ba pare bëgg a jëlaat tar gars yi di jël par benn ki ñaar déet loolu amoo ci droit lu dul ñoom ñu jox la ci ndigal waaw waaw eh, gars yi dañu foog ne daal lekk on naa la tay la ñu bari dégg luñ dul luñ dul woon mësa dégg laa wax waaw ñoom foog nañ ne sariya moom xamuñu ci lu bari pour ñoom yonent bari saa saam daal dañoo bàyyi ñuy wëndëng daal ay waay <laughs> yàlla mi ko yónni nee na ayaxsabul insaanu an yutraka zuda moo ndax nit ki daa foog ne daan lañ koo bàyyi daal muy wëndëng daal ay waay <laughs> hatta ngay lekke dañ lay wax nan lay demee bu dee yow képp bu dee mbooloo lépp bismillahi kese daa doyut <laughs> lekk sa kanam kese daa doyut waaw di lekk li wéete li féete gi yow kese doyut waaye it di am possibilité lekk ci wàll yu wute bu dee lekk gu wute la liñ nekk ci bool bi daa wute loolu rek doyul bu dee mbooloo ngeen nga ne bismillah keneen ko waxul bismillah kese doyut gisoon nañu ko waaye daa bokk ci tegginu ñam bu dee mbooloo ngeen di lekk nga respecter les autres ngay def ni ñoom ni ñuy def waaw nga bañ leena dribbler bañ leena daal <laughs> ëppale ci mbir mi tegoo ko fenn lu jël sax foqale ak daal jàpp na yow daal yaa gën a xiif ñi def ay waay loolu foo ko teg teguwut fenn loo dut ci seen ndigal nga mën a jël ñaar ndéem ñoom ku nekk benn lay jël waaw <laughs> léegi nag loolu lu ama am solo la moom lay wax ni léegi nag mu daal di fii kon loolu la tudde bunt bi muy indi nag benn xadiis kese la fi indi moom al imaam comme buntu yi ay soit ay benn ñaari xadis la fi indi après daal di jàll walillahi alhamdu wal minna kon al imaam al xaafiz muy indi bu xadis numéro 742 mu ne an jabalata bni suhaymin rahimahu allahu taala annahu qaal asaabanaa caamu sanatin ma'a ibni zubayr radiyallahu anhuma fa ruziqnaa tamra فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه متفق عليه kon al imaam hadiis bi leen di ah an-nahyu bi wax ci buntu an-nahyu anil qiraan qiraan bi nag bokkul qiraanu aj voilà <laughs> ah qiraan mooy comme mbir yoo xam ne qarana mooy daja mooy eh, eh, jegeel na qiraan ñaar yoo xam ne dañoo comme ñaaru déjjënu xar yi ni ñu jege ñëw ak na nga xam ne ñooy niroo ñooy lii qiraan ak ji qiraan parce que na ngay boole aktu umra dugal ko ci biir aktu aj ñu ne daa ji daa boole qiraan mais loolu du xiraan gi ah xiraan gi moom ci lekk la waaw mooy paqueteendoo deux mbir te yow na koy lekkal di jël par benn waaw gaa yi de ay nem yoo xamante ne dañ koo baxal teg muy la ñu teg ko ci benn plateau ku nekk di jël benn yow nga yow yow nga góolu ñaar loolu la ñuy xaraamal laa wax loolu moo loolu lañ tere lu dul ñoom ñu ne la <laughs> man ngaa jël ñaar <laughs> buñ la waxul man ngaa jël ñaar amoo droit di jël ñaar ñu toog plateau raisin ji gars yi di jël par benn benn yow ngay jël par ñaar rawatina ngay jël par cinq <laughs> amoo ci droit lu dul ñu jox la ci ndigal loolu la yeneen saa salaam wax <laughs> léegi <laughs> waaw mu ngi noonu gars yi nga xam ne daal mooy képp ko sant fayet façon fay sant yooyu moom ay ngoma ci njuufee nii yépp man ngeen déglu waaw léegi kon déglu leen fii mu ne an jabalata mu ngi jële ci ku ñu naan jabala ibnu Suhaym di doomi Suhaym taabi'i la woon taalibe saxaaba yi la radiyallahu anhu annahu qaala nee na asaabanaa daf ñoo dab dal ñu aamu sana at moo xam ne sana sana mooy moo moo yu métti waaw mooy yoo xam ne yu tara tara tara tar la waaw loolu mooy sana as sanatu ah mooy yoo xamante ne dafa tar waaw yoo xam ne ay ay ay bekkoor da cee am waaw ay bekkoor da cee am eh, comme le sayyidina Yuusuf alayhi salatu wassalam waxoon gaaya <laughs> qaala tazra'una sab'a sinina da'aban famaa hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun waaw bi mu leen di waxal leen leen fén firil seen gént ga buur ba euh, daal di woon gént tam doon wax daa gis sab'a baqaratin simaanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaafun wa sab'a sumbulaatin xudurin wa uxara yaabisaatin waaw wala leen nag di ngeen bay sab'a siniina waaw siniin mooy yu metti nga xam ne day tar wala bu boobaa foog ngeen mën a économiser nag moo tax illa léegi lu ngeen di kii nag da ngeen di def lu bari ci sa di économiser di emmagasiner pour waajal at yi nga xam ne ñooy ñëw waaw muy sab'un shidaat yi ñëw juróom-ñaar yu tar yi nga xamante ne nii la ngeen jotoon a dajale bu boobaa nag di ngeen ci mën a di xéewloo kon loolu mooy siniin waaw moo tax mu ne woon waa banu Israël waa Firawna bokk Firawna wa laqad axadnaa aala firawna bis-siniina wa naqsin mina ath-thamaraati la'allahum yadhakkaruun dëgg-dëgg jàppoon nañu ne ciix teg am mbugal mu tar aala firawna waa kër firawna bis-siniina ca at yu tar ya yu atu bekkoor ya ma leen tegoon ndax seenu kéefër ak seenu réy réylu ci kaw suuf wa naqsin mina ath-thamaraat waaw ba ma téye ndox mi nag mu jural leen li nga xamante ne mooy ak wàññeeku ci seen mbay ya nga xam ne Égypte moom lañ leen xame woon loolu lu tax borom mi nga def ko mu ne la'allahum yadhakkarun bu ko defee ñu daal di fàttaliku delluwaat ci seen borom tabaaraka wa taala kon mu ngi noonu quoi <laughs> kon eh, eh, eh, sinin sana mu ngi noonee kon mu ne asaabana aamu sanatin waaw ñun daal dañoo daloon waaw amu sana waaw bu métti sax at mu tar ma Ibnu Zubayr yi te ñu ci àndoon ak Abdallah Ibnu Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma bi mu nee xalifa <laughs> loolu si nañ ci ñëwaat <laughs> waaw faru faruziqna tamra léegi nag ñu nee ci jamono yu tar yooyu ñu daal di ñuy euh, wërsëgal tàndarma waaw mooy ñu jox ñu nag tàndarma loolu nag Medina la xewoon lii nii muy wax Medinatul Munawwara la woon ala saakini afdalu salaati wassalaam comme ni nga xam ne yenn riwaaye yi eh, dina ko fa leeral eh, moom Jabala ibnu Suhaymin eh, rahimahu llahu taala anhu rahimahu taala léegi nag léegi nag bi loolu nag bi xew mu ne biñ ñu wër sëgalee nag tàndarma jooju fa kaana Abdullah ibn Umar mu ne Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yamurru bina dañu doon romb wa nahnu te ñun xaal na ku lu ñu ngay lekk ah di xéewlu ca la nga xam ne mooy tàndarma yoo yee ñu ñu wër sëgal ndax nguur gi da doon def jamonoy metti la bu affaire yi amee ñu tuuse leen jox jox am yoo xam ne dañ koy waajal Ah, di xool man la ñuy wa wa wàcc wa wàññile ñi nga xamante ne nii mooy eh, tartar yi nga xam ne ci la eh, ñi ñu jiite di jullit ñu nekk léegi nag mu ne Seydina Ibn Umar radiyallahu waa dañu doon romb wa nahnu ñun suñu xaal naqulu ñu nga doon lekk ci tàndar may di ci mos fa yaqulu mu naan ñu laa tuqaarinu de <laughs> mu ñu rombee ne bu leen dajale ñaari tàndar ma de <laughs> waaw bu bu ngeen di lekk nii xiif ngeen dëgg la waaw mel ni daal leen xiif ngeen waaw mel ni lu leen lu leen pousser ci ngeen defuk loolu looy wane seenu sërë waaye am na waaye nag il faut pas dépasser les bornes la tuqarinu bu leen boole ñaari tàndarma fa inna nabiyya ndax yonent bi sallallahu saam dafa tere qiraana <laughs> waaw sànq avertir naa la wala nag qiraan googulu ajji ah, voilà <laughs> waaw xiraan moom ci façon aj yi nga mën a tànn la waaw bon loolu jarul ñu ci wax parce que alo liñ jàll aywa naha dafa tere anil xiraani ci ngay dajale ñaari tàndarma summa yaquulu loolu mooy boo lekkee booloo lay wax voilà summa ginnaaw bi yaquulu mu naan illaa ludul à condition an yastazina rajulu axaahu ba ba sauf ba ni nga xam ne moom la nit ki di ñaane ndigal axaahu mbokkam mi nga xamante ne moom lay lekkal lu dul loolu mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima bokk nañu ko solo kon hadis boobu noonu mu ne kon ki nga xam ne moo ko solo mooy al imam al Bukhari rahimahullah léegi laaj bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet Ahmad ñoom ñaar jiitu woon na leen ci na ko noonu solo na ko al Abu Dawud ak al imaamu rahmatullah alayhima ak Ibnu Maaja al al Bukhari rahimahullahu taala bokk na fi mu ko indi kitaabul at'ima baabul qiraan fi tamr waaye indi na ko ci kitaabul mazaalim baabun idaa adina idaa adina al insaanu li aaxara shay'an jaaz waaw léegi eh, kon mu ngi noonee loolu lu am am solo léegi nag eh, eh, sauf que boobu noonu ci la indi li ñu doon wax ah li ñu doon wax ne foofu mooy wane ne Medina la bu ah, kitaabul at'ima bi la ñuy jël waaye nañ jël bii comme ça ñu mu wan ñu d'abord après ñu door a jël kitaabul at'ima al imam ci kitaabul mazaalim andi na ko feneen eh, al imam al hafiz al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Hafs ibn Umar mu nekk ñu ne tam mooy Hafs ibn Umar di Hafs ibn Umar ibn al Harith ibn Sakhbar al Azdi an-Namari Abu Umar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 fa asaabana fa asaabana sana fa kaana ibnu Zubayr yarzuquna tam at-tamra fa kaana ibnu Umar radiyallahu anhuma yamurru binaa fa yaqul inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa anil qiraani illaa an yasta'dina ar-rajulu minkum axaahu voilà mu ne kunnaa dañoo nekkoon bil madinati dañu newoon Medina ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam fii ba'di ahli al-Iraaq nekk ca waa Iraaq xam nga Jabala wax nañ la moom Kuufi la ah mooy moom kuufa la kuufa la dëkkoon waaye dañoo newoon Médine Médina lañ nekkoon ci waa ñoom ñu nekk mbooloo ci waa euh, fii ba'd ahli al-Iraq ci ñi nga xam ne ña fa nekk ci waa Iraq lañ bokk mu ne nag fa asaabanaa sana waaye yow ab bekkoor bu tar daal dañuy dal quoi waaw at moom taroon na de Abdullah fa kaanam nu Zubayr ibnu Zubayr mi nga xam ne moo newoon xalifa jullit ñi temps yooyu alhamdulilah naa doon ñu wërsëgal doon ñu jox doon ñu ravitaay ak tamra tàndarma moom la ñu doon dimbalee ngir ñu mën a ah jàppandi ci lii ba borom bi di dogal di ci lii nga xamante ne mooy euh, lu tar li léegi lii nii euh, bala ñu jàll kon léegi ko gis nga kon fii xam nañ kon li tax kunna bil madina kon lii madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam la xewoon léegi Euh, euh, léegi lii mu wax ne fa kaana ibnu Zubayr mooy jamonoy Seydina Abdallah ibnu Zubayr bi nga xam ne ci la nekke xalifa <laughs> waaw ndax euh, <laughs> loolu moom dañ tee wax waxati ji moo tax saa mu ñëw tee rek ay ree la may def quoi mooy xam mooy diggante bi nga xamante ne ci la Seydina Muawiya génn àddina ba waxoon nañu laata muy génn àddina mu gisoon ne Yazid doom ji mu ne fi am ñu ci d'accord ak boobu am ñu bari d'accord ñu waaw mais bon euh, loolu euh, gisoon nañ Yazid après Yazid ne fi waaw <laughs> ñenn ñi jaayante ak moom ñenn ñi kenn jaayantewul ak moom te gisoon nañ ñi nga xam ne ñoo gënul woon a d'accord ak moom moo doon ñi jiite woon loolu moo doon Seydina al-Husayn ibn Ali ak Seydina Abdallah ibn Zubayr mi radiyallahu anil jami' ñoom ñaar <laughs> Eh, waxoon nañ la ba nga xam ne ca lañ leen di laaj seenub jaayante ñu ne ñun moom duñu fi nekk di jaayante guddi waaw léegi ci guddi gi ñu jóge Medina daal di dem Makka ñoom ñaar zaadahallahu sharafa ñu nekk foofee ba Seydina al al Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma moom waa Iraq di ko woo waa Kuufa di ko yónnee ay lettre di ko yónnee di ko yónnee ay délégation ngir mu ñëw dinañ ko jàppale eh, ba bàyyi kii bi bàyyi xam bi wala ne ko bu ko bul dem Ibn Abbas radiyallahu anhu an ñi ñu bari ak saxaaba yu bari ñoom na Seydina Umar ñi ñee saxaaba bu dégg ne day dem wanee day dem gis ko ne ko Husayn bu fa dem bul dem bul dem Irak Irak fan bul dem mais bon mu dem après bon xam nañ lépp mujje ca waqatu Karbala loolu gisoon nañ ko léegi nag Abdallah ibn Zubayr moo ci desoon koo xam ne Yezid bëggul woon lu dul faagaagal ko parce que nee na moom du nangoo euh, di jaayat di jaayanteeg Yezid yi lan Yezid daa mën a jiite dara <laughs> léegi mu ne woon foofule Makka waxoon nañ la gars yi defoon nañ ay tentatives yu bari ngir déjjati ko fa. léegi nag bi mu demee noonu gisoon nañu mu ne woon gars yi yónnee ay tentatives ngir déjjati ko fa waaye doxul waaw ba ni Yezid di génn àddina gars yi réussiruñ dara <laughs> waaw waaw waaye. léegi nag bi nga xamante ne nii bon waxoon nañ la Yazid euh, bi mu fi bi muy génnaat dina doom ji la waxoon muy Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan mais moom yàggul ci yëf yi léegi nag bi mu demee noonu mooy euh, Umayyad yi après jamono jooju noonu nga xam ne amatuñu woon jiit euh, jullit ñi Seydina kii lañu kii lañu kii lañu mooy lañu jaayanteloon Seydina Abdallah ibn Zubayr nii waa Makka waa Medina waa Irak waa Sham kese desoon ñépp moom lañ jaayanteeloon ba mu des waa Sham te ka ba <laughs> la woon saa yi Marwan moo fa newoon ak <laughs> waxoon nañ la mbiri Marwan <laughs> ibn al-Hakam Marwan moo fa newoon fekk ñu jaayant nit ñi jaayante ki nga xam ne mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu Marwan d'accord waaw moom ak waa Sham euh, mu fexe euh, moom ak doom ji. Euh, euh, Abdul Malik ibn Marwan mooy moo Abdul Malik après bàyyam quoi ndax Marwan yàggu fi Marwan waxoon nañ la yàggul ak ni nga xam ne noonu lañu noonu la Marwan faatoo loolu waxoon nañ la ko <laughs> rahmatullah alal jamii léegi mooy taa yooyu say nam no mi moo ne woon xalifa Marwan di contesté waaw nekk saam di contesté waaw ba moom bi mu génnee àddina doom ji tamit daa doom ji jël mbir yi ci contestation boobu ba moom mujj mu defar ay armée nag yu mag a mag a mag yoo xamante ne yu ëpp yu baayam doon def ba ba daal di eh, eh, dominer nag foofu yëpp waaw ca la yónnee woon alxajaaj sawaay mu dem nag Makka ngir nag ñu finir ci Abdallah ibn nga xam ne yàgg nañoo tenir tête quoi radiyallahu anhuma waaw yàgg naa ba ñu dugg ci mbir yi ba niñ ko faate l'an soixante treize ah voilà mooy loolu euh, euh, euh, jamono jooju mooy entre soixante trois soixante trois soixante quatre ba soixante treize moom Abdallah <coughs> ibn Zubayr mii moo ne woon xalifa waaw ginnaaw gi nag biñ ko faatee nag ci la kii nu mu tudd Abdul Mat <laughs> ibn Marwan ci la finalement gaa yi mujj jaayanteñ moom quoi moom ci la nekke ci la doora ci la ñoom ci lañ seen seen xilaafa euh, euh, réellement door a mën a taxawaan ah. sinon euh, Marwan ci boppam ak xilaafaam moom mm, kiiwul woon parce que da doon contester autorité bi nga xam ne moo fi ne woon muy ki nga xam ne Makka ak Medina ak Irak ak ñëpp moom lañ jaayanteel muy Abdallah ibn Zubayr waaw radiyallahu ta'ala anhuma léegi après doom ji nag bi ñëwee ci la soixante-treize daal fi lañ Euh, ko génn ci la euh, terminé liggéey ba ci loxoy al-Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi mi nga xamante ne euh, temps yooyu mooy bi ñu bi ñu wëree ndomb Kaaba gi rek foofu Makka dal di catapulte toj ka dóor fa ay ay genre man janiq mooy ay bomb quoi façon bomb ay xeer yu rëy ngay jëngal dóor Kaaba gi rajaxoon na le yi après ci lañ fàtte nam noo ki nga xam ne mooy ibnu Zubayri na soixante-treize mooy ba boobu noonu moo doon xalifa jullit ñi waaw Abdul Malik nag moom xalifa dissident la woon <laughs> waaw après bi loolu amee nag ci la ñépp nag bon da mujj ànd ci moom euh, kii ñu xam ne keneen ku fi nekk xalifa bu fi newoon faat nañu ko ñoo moom moo imposé ci doole la ko defee nit ñi ngir euh, préserver li nga xam ne mooy deretu jullit ñi saxaaba yu bari daanaka kenn génnu ci daal di jaayanteeg moom ak ña fa euh, euh, loolu euh, moo ci la nekk moom xalifa noonu voilà kon nag mu ngi noonu moo Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam léegi nag jamono yii kii di wax mooy jamono yooyu nag nga xamante ne jamono yu bekkoor daa amoon nag mu loolu daloon leen waaw <laughs> waaw <laughs> parce <laughs> non baax na loolu yàgg nañ koo wax quoi lii ñu ci def benn résumé waat nii rek doy na léegi kon euh, ginnaaw bu ñu kiiwee lool ci la mooy dañuy xam contexte bi quoi ban contexte la leen lii daleloon mooy jamono yi nga xam ne Ibn Zubayr Abdallah radiyallahu anhu ma moo ne woon xalifaay jullit ñi euh, waaye nag am na ñu doon contesté ak xilaafaam nekkoon ca waa Sham euh, fële ki leen jiite woon di Marwan Marwan faatu doom ji jël mbir yi muy Abdul Malik ibnu Marwan léegi nag euh, ba ni muy génne àdduna léegi nag kon instant boobu ci la lii xewoon jamono yi kii newee xalifa foofu sayta Abdullah ibn Zubayr mu ne kon waaw asabana amu sanatin ma ibn Zubayr kon léegi comprendre nga <laughs> jamono jooju la waaw mooy Abdallah ibn Zubayr newul mën Medina xam nga ñoom mii moom nee na la dañoo newoon Irak lañ newoon do Medina lañ ne woon alhamdulilah kunna bil madinati fi ba'd ahli al-iraq Medina nekk ci ci mbooloo waa eh, lenn ci waa Iraq mais eh, kii newul Medina eh, Abdallah ibn Zubayr moom xilaafaam capital bi moo doon Makkatal Mukarrama voilà zaadaha llahu tashrifan wa takrima voilà <laughs> Makka moom boobu rek la nekkoon <laughs> capital <laughs> sinon Médine Médine la woon waaw yeneen saa salaam Médine la ne woon ñetti saxaabaan yu mag yi Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Médine la ne woon Seydina Ali sax Médine la ne woon problème ya amoon a taxoon moo ko jóge woon moo ko taxoon fa jóge dem Kuufa doom ji ne ko al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu surtout yeneen saa salaam ne ko bàyyi bul dem lu tax ngay génn dëkk yeneen saa salaam bi dem ay <laughs> loolu tamit waxoon nañ ko. boo fi boo fi génnee doo fi duggaat de waaw waaw léegi temps yooyu capital bi newoon Kuufa ndax fala xilaaf fala xalifa bi newoon ginnaaw gi nag euh, Sham la newoon ndax Muawiya fala newoon bi Seydina Hasan ci boppam bi baa génne àddina wa moo doon xalifa après mu jox Seydina Muawiya affaire yi léegi radiyallahu anhuma euh, léegi capital bi nekk Sham ba ni nga xam ne Seydina Muawiya ci lay tege Yazid Yazid bi mu génnee àddina ak doomam ji Muawiya léegi euh, ci la euh, Abdallah ibn Zubayr lañ jaayanteeg moom capital bi moom mu newoon Makka capital bi nekk Makka ginnaaw gi moom biñ ko faatee gars yi continué nekk Sham fañ ne woon ñoom Abdul Malik mu delluwaat Sham na ko noonu kon mu ngi noonee wallahu taala alam yaa way mu ngi noon un peu d'histoire ne ne ne nuyu pas ne nuyu pas lu baax la waaw yii dafa jar a xam ah. yii mu ne kale ci histoire de Charlemagne ba pare te xamoo yii euh, y a problème ko en tant que musulman <laughs> y a un souci y a vraiment y a un souci kon ah kon nag ci jamono jooju la woon quoi la naan ka asabana Musanama Zubayri kon loolu dañ ci xam ne bu ne ma ibn Zubayr mooy jamonoy Seydina Abdallah ibn Zubayr bi mu ne xalifa léegi noonu kon la ko al imam bu al Bukhari rahimahullahu daal di indi kanta al imam Muslim wa Abul Husayn moom mu ngi koon di ci kitaabul ashriba baabu nahyi nahyil ma jamaa an qiraani tamratayn foofu la dajale ñaari xadis comme ni nga xam ne même xadis mu dajale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 di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Shu'ba moom lañ gis sànq ci tallale bi Amirul Mu'minin ah, rahimahullah qaala sami'tu Jabalata ibn Suhaym mu ne dégg naa Jabalata ibn Suhaym gis nañ ko naan qaala mu naan kaana ibn Zubayr yarzuquna tamra qaala noonu la ko wax kaana nekkoon ibn Zubayr Abdallah di doomu Zubayr az-Zubayr amoon na doom yu bari mais kii moo ci magoon te moo ci gënoon a màgg muy Abdallah ibn Zubayr sinon ñi ci tegut nekku ñoon ay saxaaba ñoom euh, ki nga xam ne mooy Urwa ibn Zubayr moom newul woon saxaaba euh, moom jamonoy Seydina Umar radiyallahu anhu ci la gane àddina mu ne kaana ibn Zubayr mu ne ibn Zubayr de di Abdallah yarzuquna radiyallahu anhuma nekkoon na di ñu di ñu tuuse di ñu jox di ñu wërsëgal mooy yàllaay wërsëgal mais di ñu jox voilà mooy ci moom ko doon jaarale Euh, ak tamra tàndarma qaala waqad kaana asaaba an-naasa yawma idin jahdun te taa yooyu dafa jotoon nit ñi da leen a daloon waaye tartar yu metti waaye bekkoor bu metti wa kunna na'kulu dañ doon lekk fa yamurru alayna ibnu umara ibnu umar radiyallahu anhu maa di abdallah doon ñu romb wa nahnu na'kulu fa yaqulu la tuqaarinu fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha anil iqraani illa an yasta'dina fi iqraan la wax même bu dee ñu bari naan qiraan bi moo gën a client ah, moo gën a kii iqraan moo gën a <laughs> euh, siiw iqraan illa an yasta'dina ar-rajulu axaa voilà qaala Shu'ba lu dul nit ki daal di laaj digal mbokkam mi nga xam ne moom la bokkal di lekk mu ne Shu'ba nag nee na suñu sëriñ bi mooy sëriñ bi nettali ba ci càllale bi nee laa ura man yaakaaruma ne hadhihi al kalima te wax ji gu mujj ji ne illaa an yasta'dina ar-rajul rajulu axaahu loolu gisuma yaakaaruma ah illaa min kalimati ibn Umar que ne lii moom ci kaddu ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Umar la yaani al-istizaan li mu ci jublu mooy li nga xam ne mooy laaj digal gi mu ne loolu foog naa ne loolu ibn Umar moo ko ci wax moo ko ci yokk loolu li mu bëgg a wax mooy daa jàpp ne loolu id eh, eh, mudraj la mooy dañ ko ci yokk yokk goo xamante ne nii. lu yonent ma lay saa saa moo ci yokku ne lu dul waa ji laaj ndigal loolu Shuba daa jàpp ne loolu ci riwaaya bii que ne man li ma yaakaar mooy Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma moo ko ci yokk voilà kon nii la ko al imaamaani daal di solo léegi nag lii nii euh, lii nii nag euh, euh, mbir la mooy Shuba dafa jàpp rek ci riwaaya boobu que ne li nga xam ne. mooy idraaj la mudraj la dañ ko cee yokk waaw sauf que loolu mooy riwaayé boobu ñu gis am na yenn riwaayé ñoom moom moom ñi ko jële ci moom ci boppam moom imam Shuba rahmatullah alayhim dañoo wute waaw ñu bari ci ñoom dañ koo soloone comme lii mu wax nii ne man gisuma lu dul yaakaaruma njortuma balaa uraa mooy njortuma lu dul ne lii Ibn Umar moo ko wax mooy côté bi naan lu dul nga ñaan digal waa ji laaj digal ay mbokk mbokkam mu ne loolu ñu ëpp nag ci moom noonu lañ ko jële ci moom ci imam Shuba waaw ñu ëpp loolu lañ ko soloowe ne lii nii euh, euh, euh, soit hein dafa nekk loo xam ne mooy daa nekk loo xam ne mu mudraj la am beneen mbooloo boo xamante ne nii dañu ne dañoo soloo ci moom sikki sàkka xam nga luy sikki la waaw sikki sàkka la mooy uraa man yaa mooy damaa njort damaa yaakaar loolu sikki sàkka la am nañu mbooloo ci taalibe mi ñoo xam ne noonu lañ ko soloo ci moom am ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom lool dañoo soloo mbir mi sikki sàkka ji amu ci que ne mbir mi mawquf la mooy liñ la wax sànq ci imaam Ibnu Umar la yem moo ko wax waaw léegi nag am yeneen ñoo xamante ne nii nag dañoo ne noonoo ñoom da ci moom dañoo ñëw solo mbir mi comme si wax ji li muy yenu yonent may saab saab moo ko wax voilà kon loolu moo am kon taalibey Shu'ba yi da ngay gis kon ni nga xam ne rahmatullah alayhi noonu lañ ko jële ci moom ci ay wute yoo xam ne am na ci seen biir te moom te loolu lépp ci Shu'ba la jóge waaw rahmatullahi alayhi léegi comme que noonu la demee nag comme lii l'imam al-Hafiz Ibn xajar wax ne comme que demee na noonu mooy ak wute am na ak déngi déngi ak est-ce que Shu'ba moom ni mu ko soloowee noonu mu ne bu boobaa ñu xool nag ñi nga xamante ni mooy ci taabi moom ñu nekk classe am ñoom Sufyan as-Sawri ñoom ibn Isa ash-Shaybani Mishar ibn Kidam ñoom Zayd ibn Abi Unaysa ah, ñu xool ñoom nan lañ ko soloowee est-ce que noonu dañoo ban ban moo ci dëppoo lii nga xam ne mbokki soo yi dañ cee wute mooy taalibe yi léegi al imaam al-Hafiz rahimahullah <laughs> mu ne bu ñu xoolee lool mu ne Kanta Sawri moom dafa lii la ko soloowee mu ne naxa yonent saasaam da dafa tere nit ki di at nit ki di dajale jaari tàndar tàndarma jami'an hatta yastazina ashaaba waaw dafa tere nit ki di dajale naari tàndarma lu dul mu ndaañ digal àndandoom ya mu àndandoo di lekk waaw mu ne lii nag ah ci biti nii da day niru ne lii moom moo yonent way saasaama ko wax lu mu yëkkati la ba ci moom waaye nag possibilité en tout cas que mu nekk idraj denc parce que xam nga mu mudraj loolu gisoon nañ ko mooy wax joo xam ne dañ koy dugal ci waxu yonent bay saa saam wala ci hadis bi moo xam ci kanam wala ci biir wala ci fin bi alors que yonent bay saa saam waxu ko waaw bu dee waa ji da koo leeral sëriñ bi da koo leeral lool simple la wala saxaaba bi lool simple la mais fi nga xamante ne moo simple mooy bu dee ne wax ji amul amul virgule amul taxawaay ba pare daa ñëw mooy wax ji boo ko boolee lépp day ànd benn phrase. alors que waa ji moo ci dugal moo kenn ci ruwaat yi moo ci dugal ay waxam waaw <laughs> loolu mooy mudraj mooy wax ju ñu dugal ci waxu yonent bi sallallahu alayhi